mooy lan mooy li nga xamante ne nii waaw moo tax mu ne al al kirmaani moo tax wa jazama al kirmaani yu moom itam ci saarix yi lañ bokk da ñu sara imaam Abul Buxaari rahimahullah mu ne li ci jublu mooy mu fa an yukallimahu fii ma ankarahu an-naasu ala Usmaan min tawliyati aqaaribihi wa ghayri dhaalika mimmaa ishtahara waaw mu ne al kirmaani rahimahullah mu ne Kantaa moom dane non c'est que gaa yi liñ doon liñ namm ci defal boo wax ak euh, Ousmane boo defal ko Ousmane boo xam moom ci li muy mooy li nga xam ne moom la doon fal jege ñaaleem yi lu bari ak yu mel noonu nga xam ne dafa siiw waaw loolu it leeraloon nañu ko leeraloon nañu ko walillahi alhamdu wal minna na tarjama Seydina Ousmane alayhi ridwanur rahimur rahman kene loolu it ce n'est pas luñ ko mënoon a jàpp parce que boo demee ci foofu bi bi ñu def tarjama tuddal nañ la kan ak kan la Seydina Ousmane xal li mu nekk xalifa yëpp kenn par kenn tuddal nañ ñëw ba pare ne la tegal loolu fee nga teg yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne moom la fal ci waa Banu Umayya ci mbokk Seydina Ousmane yi gouverneur def leen gouverneur wala def chargé leen ay mission c'est le même nombre bi yonent bi alayhi salaam daal di tawliya mooy faloon ci ñoom lu toll noonu képp lu Seydina Ousmane def lu toll noonu même nombre léegi kon naka lañ ko mën a dugge naan ko ay wa moom day falal ki ñoo xam ne mbokkam yi bàyyi ñi ci def ah dañoo neew ñoo xam ne non seulement dañoo bari woon waaw manu ko may ba pare nekk yoo xam ne dañoo roode woon ci li ñu naan l'administration tey dañu waroon a siyaasa te te keroog ci biir alwali xam nga lu naan alwali alwali keroog bi ñuy gis Ubaydillah ibn Ziyad euh, Ziyad boobu Ziyad biñ la doon sànq Abu Sufyan naan Sayyidina Ali may bàyyi ah naan ko lu tax doo taxaw fii dikk bi ñu ne waaw oh, oh, oh, yëgal mbir mi mooy ko damaa ragal ci minbar bi gis nga Ziyad moo ko xam nga waxoon nañu Ziyad mais Sayyidina Ali ibn Abi Talib moo ko faloon ah Ziyad ibn Abi te ñenn ñi naan euh, après Sayyidina Ali la doomu baayam lu ne ne doomu baayam la waaw Abu Sufyan ko <laughs> moom Sayyidina Ali radiyallahu anhu moo ko faloon ci bilaadu Xuraasaan am lu mu ko fa yara mu ne woon bëgg wér bés Seydina Ali ibn Abi Talib ne après bi mu génnee àddina ci la euh, léegi Seydina Hasan joxe euh, pouvoir bi moom Ziyaad daa am lu mu jotee woon ak Muawiya ba Muawiya ne woon euh, gouverneur bi nekk Basra noo Kuufa nañ ko jàppal Ziyaad nañ ko jàppal Ziyaad ba Ziyaad daw <laughs> Ziyaad daw ne fekk gouverneur bi jàpp ay ne ko gis nga. boo ma fi indilul boo ma fi indilul sa kii ah boo ñëwul boo ñëwul sa ñaari doom yi ma jàpp dama leen di rey waaye Ziyaad mi waaye rek ci Abu Abu Bakr def Abu Bakr nga xam ne moom Ziyaad moo bokk yaay mais bokkul papa waaw. dem ci Muawiya radiyallahu anhu ne ko fal ñu la ngir ñu ñu li dee ah. su gouverneur bi mu ngi fii di tëkk di tëkk sama sama sama frère ba Muawiya ne non eh bu mu ko def dara nee leen bindu bu mu ko def dara te Ziyaad na ñëw na ñëw ñu waxtaan waaw. Riyad moom Seydina Ali ibn Abi Talib moo moo dugg al-Walid taccoor bu mag bi bi bi nga xam ne bokk na ci commanditaire ray Seydina Husayn bàyyam moom bàyyu euh, alwa euh, kii Ubaydillah boobu Ubaydillah moom taccoor boobu Ubaydillah laa bu dox Ubaydillah bàyyam Seydina Ali ibn Abi Talib moo ko faloon Khurasan mu nekk gouverneur moo awa bi ñu ñëwee ñu dox ko Basra moo indiwaat la sécurité à Basra parce que dañoo mën a diriger la war a Seydina Ali fal ko da ngaa xam ne amirul mu'minin wala bil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu asadullah al-ghalib dina fal ñoo ne ay tombe naka doon Sayyidina Ali ibn Abi Usman c'était pareil parce que ñoom moo tax yeneen lay sasam ci boppam bi muy yónni nit ñi di leen fal di leen teg seen ñoom ñoom waa Banu Umayya boo seetee ñoo tëppoon léegi nag Sayyidina Usman ñëw perfecte la même chose gars yi ne oh non mais kii ay mbokkam rek lay fala non si c'est pas normal ay kii wa oh, kii oh non euh, lii mooy lan te beneen affaire Ziyad la law sànq Ziyad mais moo tax it kan moo ko defoon émir à Sham gouverneur de Sham mais Seydina Omar Seydina Omar radiyallahu anhu bi nee xalifa pour wax la waa Banu Umayya dañoo waroon gis nga Sham liñ taw ak liñ cible liñ sensible Seydina xam nga foofu la fa tegoon Yazid Yazid ibn Abi Sufyan boo ko Ziyad Ziyaad dañ naan ko doomu Abu Sufyaan mais yaayam xamuñu ko jur moo tax naan ko ibn abi sauf que Abu Sufyaan moo ne maay baayam moo ne Seydina Muawiya bi mu waxtaanee ñu après ne kii sax sama bokk sama ñoo bokk baay waaw léegi kanta Yazid Yazid fara bokku rëy la magu am Muawiya doomu Abu Sufyaan bokkoon ci ñi nga xam ne saxaaba yu mag yi nga xam ne ñoo ubbi sax moom ñoom Seydina Abu Ubayda Amr ibn al-Jarrah ñoom Seydina Muaaz ibn Jabal alayhim alayhim ridwaanullah gis nga Yazid moo fa newoon moom la ko Seydina Omar defoon gouverneur de Cham léegi Yazid génn àddina fekk Seydina Omar ibn Khattab moo newoon xalifa bi mu génnee àddina Abu Sufyan bon Abu Sufyan muy jaare Abu Sufyan parce que seen bàyyi mu ngi dund muy Abu Sufyan ibn Harb moo jur Yazid moo jur Muawiya bu koy jaaree di ko kii voilà Muawiya ne ko kii Abu Sufyan ne ko kan nga fa teg léegi. kan moo ko remplacé comme que gaañu na sama doom bi mu laa fa di fa doom bi Muawiya moom laa def mu mu ne ko rafetal nga qad ahsanta ya amiral mu'minin waaw rafetal nga yow jiitu jullit yi. Seydina Omar Seydina Omar moom la jëlaat kenn ñëw la wax da doon bu daa xamante ne laa yegg gannaaw gaa yi Seydina Ousmane bi ñëwee kooku da koo bàyyi fii fi mu ne waaw da koo bàyyi Muawiya ko Saam bi nga xam ne Seydina Omar kiiwee gars yi wax mu nii da di Usmaan rek da di Usmaan rek waaye sama baay Omar gon li muy def gën doon loolu wax waaw léegi nag mais <laughs> bu bàyyee tout le temps yooyu nga xam ne di fitna di yëkkati fitna ku nekk di wax ñi nekk Saam waaw ñoo ñoo ñi nekk bokk waa Saam parce que Saam foofu <laughs> moom gars yi foofu boobu moom gars yi ñoom Seydina Muawiya moo leen téye woon te Seydina Usmaan ko fa tegoon Ah, ay Misra ay Égypte ay Irak ay fii di kaas di wax di kii ñooñu bi coow li bari rumeur yi bari ba ñoom ñu ngi mën a indi fitna ji ba finalement ñu faat ko yooyu mooy rumeur yooyu nag ñu bari ñenn ñoo xam ne nag yow sa sa mooy moo tax fitna gaaw sa xel mën naa sell mais boo yàggee dégg caaxal ak wax yi ni muy bari mën na la affecté tuuti bu la borom bi musul ba nit ñi léegi gars yi lay di gaar naan nga Seydina Usman radiyallahu anhu wala day fal ay bokkam kese wala moom daal ay bokkam kese lay fal léegi am na ñu ne gars yi doon wax waa ji loolu la doon wax loolu la doon wax ne fii ma yasma al-Kirmani la loolu wax mooy loolu nga xam ne rumeur la bu nit ñi wax fu nekk naan Seydina Usman ay bokkam lay fal loolu lañ ne Usama comme que yow tu fais partie de ces plus proches conseils ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege ci ñi koy xelal mais doo wax ak moom ci li muy def mooy fal gi may fal ay mbokkam kese loolu doo ci wax ak moom am ñu ne loolu la Seydina Usaama ne leen man damay wax ak moom ah man wax naa moom ci li may wax waaw mooy wax yu bari yi am même na moom demewul noonu mais du dee ki nga xam ne yaay conseiller wala mooy sa njiit amoo droit dégg ay wax yoo xam ne yu wute la li muy du nga ñëw àgg ko loolu nag ça dépend waaw ça dépend nit ki moo tax nga war a mat li nga doon conseil xam nga Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu gis nañ ci keroog Xaalid bi bi waxee la muy wax Yonent bi saa saa bu ñaaw bi muy nekk bi muy bi muy bi muy séddale Yonent bi saa saa séddale Hunayn gis nañ ko ci téere bi ah waaye naan ko. i'dil naan ko Muhammad waarul alayhi salaam il fa innaka lam ta'dil ndax yow maanoo ci li nga xamante mooy sa séddale bi mu ne ko laqad xibta wa xasirta ilaa lam a'dil ne ko yow di kuttus nga ah te perte nga bu dee ne man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam de maanuma Seydina Ibn Mas'ud après benn man yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog dama koo gis mu mer ba ma jël décision dootuma ñëwati dégg kenn di wax lu dul moom ndax waaye ko wax fële sëy nam lu mas u jóg dem wax ko yonente may sar sam yonente may sar sam mer bu siiw ba gisoon nañu mu ne mu jël décision ne dootuma dara lu loo xam ne dégg naa nit di ko wax ma di ko wax lu baaxul du ma ko def waaw moo tax conseil yi daa war a xam loolu du ci luñ joxe ci yoo ne il faut nga ko comme yu mel nii yoo ne mën naa indi fitna ndax kat day tax gars yi am esprit révolutionnaire jàpp ne voilà non fii fii c'est pas normal voilà il ne salarie que ses proches non lii du yoon ak yu mel noonu yow conseil bi boo déggee yooyu war ngaa ñëw ci njiit bi moo xam monsieur le directeur d'une d'une société la wala yu mel noonu entreprise bi nit ñee ngi kaas naan poste yu baax yépp ay mbokkam yooyu alors que nous on est diplômés comme eux yow nga bokk ci li nga xam ne entreprise bi yaay ko gën a jege war nga koo ñëw daal di yegg lool waaw. te ñëw saa ma ne da nga ne man loolu du ma ko man damay wax moom dégg naa wax yooyu te ñëw naa waxtaan wax ceeb moom waaw man wax naa ceeb moom wax naa ne al-Kirmani mu ne a wax loolu ngir seet li nga xam ne ñoom am ci moom waaw que ne moom. comme si daa nekk ñooñ conseil yooyu nga xam ne duñu wax dara xam nga gars yi léeg dara day xew <laughs> day xew bu ñu déggul di wax ñu jàpp ne sawaay il est complaisant quoi parce que il ne dit rien on s'en ku waxul daal ku waxul dara yàgg bu dangaa d'accord ci mbir mi alors que du loolu waaw moo imaamu Shafi'i ne loolu daa am ay teqantal la yunsabu ila sakitin qawl lu am solo <laughs> imam Shafi'i radiyallahu anhu mu ne laa yuns laa laa yunsabu duñu paskaneam di sampal ku noppi benn wax naan ko lii mooy soox le fekk nga noppi day fekk ne kon yow lii na bëgg a wax loolu dafa ay jàkkantal du rek saa su ne ku noppi rek daa fekk ne daa d'accord ci li xew amut waaw tekkuwul ne da cee d'accord ñëw naan voilà yàlla euh, asamaan da koo def ci loxoom nii def ko ji bu wax ko bare yonent sa sam rey le waa qadarullah haqq qadri loolu san bu baa biir yonent bay sa sam dane waaye li mu wax noonu la waaw mooy mënoo ñëw rek naan waa diw dégguñu ko ci affaire yi nga xam ne mooy xew moom waxul ça veut dire que kon moom il est bon présent wala il est kii ma ne waxoo bi dara la yun sa bu ila saakibin qawl Seydina Usaama radiyallahu anhu le fait que gars yi dégguñ muy wax fii la ñoom ni ñuy jaabaa ci pénc yi yooyu di ko waxtaane naan sëy naa Ousmane day kii may def yoon li ñuy def nangam ak nangam comme que déggul ñoom mu wax rek publiquement comme ni mu ne wax ñu foog ne voilà moom da cee ànd ci kaw ñoom bu dee ñu wax dëgg la keneen lu bon leen ñoom man loolu dégg naa ko ñëw naa ko ko waaw moo war conseillé man damay wax moom ngir dañal setal boppam ci li nga xam ne moom njort gi ñu am ci moom. te seen jortu boobu jaarul yoon waaw waaw léegi loolu benn wax la ah am ñeneen ñu ne non suy naaw saa ma waxul lool xam nga suy naaw saa ma lan lay wax waaw <laughs> ah li feeñ mooy que ne moom waxul mbiru Seydina Ousmane de da doon wax ne li que moom day ragal. képp koo xam ne jiite nga dara même bu dee tuuti la kooku daa nekk kay obligation ci nga xam ne daa war ci moom muy digle lu baax di tere lu bon te kooku moom fay naa Usaama Usaama gis na ne yée radiyallahu amul benn kóolute ci que ne moom bu juutee dara di jiitee dara dina digle lu baax dina tere lu bon moom ci boppam loolu muy digle di ko tere du ko def loolu am ci kóolute moo tax moo tax waxoon ñi nga xam ne bokkul woon a ñii de dara waaw comme lay rek leen saa saa waxoon dinañ ko gis Jaabir ibn Samura ak ñoom Seydina Abu Dar radiyallahu anhuma waaw am ngi li lii sax mooy wax Seydina Usaama li muy wax naan ginnaaw boo ma déggee yonent bi alayhi salaatu salaam di wax naan man na ma jiite naan eh, eh, naan naan naan naan nit ki dañ koy yóbbu safara ak yooyu am ñu ne loolu la ci jublu ah. mooy moom dafa gisoon ne jiite kenn du ko waaw mooy man du ma wax benn njiit bu boobaa lii lay teg la aqulu amirin innahu xayrun naas du ma wax benn njiit ne moo gën ci nit ñi mu ne loolu amir boobu li ko war moom mooy moom mu muccal boppam waaw mooy mu muccal boppam na fexe muccal boppam waaw loolu mooy di ko war bu mu jiite dara waaye amaana wax yi romb yëpp du wax yoo xamante ne yu mën a xàmme mooy con ndax contexte bi da koo nangu mais bu dee imaam al-Hafiz Hajar moom daa jàpp ne lii lu mujj wax mooy wax imaamu euh, Seydina Usaama li mu doon wane rek te loolu moom la jàpp ne moo gën a dëgër mooy ne moom du jiite kenn waaw du jiite kenn comme que du jiite kenn lu tax parce que boo jiitee comme nga digle lu baax tere lu bon te bu moom muccul manu la assuré boppam que loolu muy tere di ko digle saa su ne mu ci def benn waaw xam nga loolu loolu la ñu waxoon ne mbir mi à vrai dire du loolu parce que moo Imam An-Nawawi rahimahullah bi ñuy gis waxam yooyu wax boroom xam-xam yi neenañ ci digle lu baax ak euh, règle lu lu baax ak tere lu bon que moom buy def sax am bàkkaar que ne bàkkaar moom mënu koo tere parce que ñaari mbir boo gàllu ci moom mooy moom mu tere ko boppam ba ko waaye mu jottali ko terewaati ko. bu dee moom benn bi defu ko kenn du ne ko beneen bi doo ko def voilà <laughs> mu ngi noonu moo tax wax yee daal tamit lu lu ñu mën a bàyyi xel la même bu dee al imaam al hafiz moom nii la gis ne lii la voilà mooy daal waa ji moom Ousseynou Seydina Ousseynou boppam loolu la ginnaaw bi mu leen ne bu leen yaakaar ne man Seydina Ousmane du ma ko wax dara dama koy dama koy laaj kay te bu leen gisee li tax man yii doom bugguma sax yor dara mooy ku di nga tere digle tere te digle mucc manuma assurer sama bopp que ne du ma ci def lenn que du ci def lenn ah kon nag moo tax man daal du fi nekk di jiite kenn li war daal mooy waa ji na fexe euh, muccal boppam kon nag mu ngi non euh, euh, mu ngi non na leeral leen lu tax dangerosité wu di digle lu baax di jaral lu baax te doo ko def bu leen yaakaar bu ci kaw ñaar li ñëw njëkk a wax que ne man hadith Yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ma di jàngal ak loolu ngeen xam na saxaaba yi loolu lañ ci ñëw di propager di tas jàngale Yonent sallallahu alayhi wa sallam taw la ak di digle lu baax di jaral lu baax si gars yi ko mais yow mii nga xam ne ci saxaaba yi nga bokk jege Seydina Usmaan lu tax doo dem wax ni moom si tere lu li la yow si daan ku ma am ndey mu xamal leen ne ah yéen da a foog ne man asadu noonu ah aturaw na ndax da ngeen yaakaar ne yéen bu may waxee moom foog ma dégg leen ne lu eh, lu dul ma man damay wax moom waaye en secret fii maa béy ñu waaw loo xam ne sama diggante moom ak moom kon nag loolu mu jàngal nit yi sooy mudaahara tey nekk ci mudaara waaw mudaara wax nañ la ko mooy loo xam ne xaraamul waaw sa bokk jullit nga nangu li nga xamante ne nii mooy. Eh, di neexum moom ci yoo xam ne du lu xaraam waaye mu daa man defuma ko mukk jamais que moomu jiite jiite ma jiite daal man daal lu ma neex laay def moo euh, ma jiite du koy bàyyi rek du ma ko wax sa bët xonq na duma ko wax nangam ak nangam déedéet du ma ko loolu man du ko def te tamit dañ ci gis ci buntu bi ngir tëj ngir tëj mooy lëkkaale bi am suñu buntu bi ki nga xam ne mooy digle lu baax di tere lu bon tey def contraire lan moo koy lan moo koy lan moo ko ciy fekk lan moo ko ci fekk lan moo ko li ko ciy fekk mooy lan mooy yawmal qiyaam ñam doon tere lu bon la di leen digal lu baax la bés bu yàlla defee ñu leen safaraat moom it da leen may fekk te gaa yi dañ koy jéewal am na ci yooyu fa gaa yi daal di koy wër mais wër asaako bi yi mooy wër boo xam ne des fois deful wërngal bu ron wër ba ba ba ba ne tax dajaro waaye lu am na woo xam ne ah boobu dañ koy da nekk yafuufuuna mooy boobu moom mooy dañuy def benn wër seet wër ko naan ko diw mooy jamono jooju ñoom xaw nañoo fàtte sax li leen dal tellement ci xaalam da leen a yéem parce que nag yéeme na lool moom yéeme na waaw yéeme na lool di digle lu baax ba pare sa yoon ne wu ci doo ko waaye li tere nit ñi lu bon. te yow ci ngay dëkk moo tax kii ban lay la joxe loolu al imam da ko indi fii ci buntu bii nga xam ne taru mbugal mooy mbugalam day tar ba waaye yawmal qiyaam sax ñoom dañuy bàyyi waa safara boog ñooy dugg safara wal iyaadu billah dañuy bàyyi lépp lu ñu nekk ñëw di ko xool tellement mbugal mii nga xam ne biir day toj nga xam ne buti yi génn muy wërëg moom ci biir safara ba nit ñi wër ko waaw waaw loolu mooy lëkkale waxoon bon euh, sauf que baytu yooyu borom xam-xam nañu wuute ci kan moo ko am nañu ne Abul Aswad Ghalib ibn Abdillah ad-Duwali moom moo ko wax mu nekkoon gouverneur Seydina Ali ibn Abi Talib bi mu faloon à Basra muy euh, moom lañ naan moo créé euh, ilmu nah grammaire arabe moom nga xamante ne ku siiw la woon Ghalib ibn Amr ibn Abdillah Ghalib ibn Amr ad-Duwali Abul Aswad ad-Duwali rahimahullah ad-Duwali ah dañuy wax ak biir yi tamit ah moom euh, am nañu ne bon bayti yii moom la am ñu ne déedéet du moom de al-Mutawakkil al-Laythi la al-Kinaani moom moom bii nag doon dund jamonoy xilaafa sayyidina Muawiya ak doom ji Yazid ca la doon dund moom Kuufi la tamit am ñu ne moom mii la am na ñeneen tamit ñoo xam ne ñoom daal lii gën a siiw ñu ko askanale mooy ñaar ñi al-Mutawakkil al al-Laythi al-Kinaani am ñu ne kii la ki nga xam ne mooy euh, Abul Aswad euh, Zaalim ibn Amr ad-Du'ali rahimatullahi ala al-jamii' mooy wax jam doona yaa ayyuha ar-rajulu al-mu'allimu ghayrahu halla li nafsika kaana at-ta'liimu wa naraaka tasluhu bir-rashaadi uquulanaa abadan wa anta min ar-rashaadi 'aliim ibda' bi nafsika fanhahaa 'an ghayrihaa fa idhaa intahat 'anhu fa anta hakiim waaw fa hunaaka yuqbalu maa taqulu wa yuhtadaa bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'liimu laa tanha an xuluqin wa ta'tiya mislahu wa ta'tiya mislahu 'alayka idaa fa'alta 'aziiman <laughs> mu ne yaa ayyuha ar-rajulu al-mu'allimu ghayrahu ee yow nit ki nga xamante ne ni yaay jàngal keneen ku sa sa sa projet la bokk wa hal li nafsika kaana ta'liimu njàngale li ngay jàngale njëkk see saa njëkk see fóotu d'abord waaw set leen set leen te yaa jël xëy xunnu ñëpp sa waay tàmbalee sa bopp waaw yow gars yi bu setee yaa ngi leen di wor ak sa yàq sa télé yeeg sa tilim yi lan moo tere woon lan moo tere woon nga tàmbalee sa bopp njàngale moomu wararaa ko ñu ngi la gis rek tuslihu ngay jéem a ñëw ne yaa bi rashad ci njub uqulana suñu xol yi suñu xel yi. foo ñu yaa ñuy prêcher la bonne parole voilà nit jub nit day yoon nit day wóor wax dëgg laaj na nga lu dëgg la ko war a génne yow daal abadan fuñ la fekk foofu rek yaa ngi yaa ngi nekk rek di ñu yëwénal nee nga ngir yëwénal suñu mbir yi te wa anta min ar-rashadi alim aru ne am ñu dafa fàttu ci yow mooy amoo ci dara waaw non waay waay waay sa waay itta bi nafsika waay tàmbalee sa bopp fanaana ajiha mbeewte gi sa bopp sa bakkan bi nekk nekk tere ko ko d'abord waaw tere ko ko d'abord yow fexeel sa bopp sa bakkan mooy bi yooyu may saa saa ndoon nafsaka allati bayna janbayk sa bakkan bi nekk sa diggante ñaari wàll yi njëkkeel nga yëwénal waaw ndax qad man zakkaha wa qad xaaba man dassaha suñu boroom nee na xat dëgg-dëgg aflaha texe na man zakkaha ki nga xam ne bakkanam texe na ko fóot teg ko ci li neex yàlla taggat ko kooku texe na waaye waqad xaaba waaye nag kuttus na toskare na man ka nga xam ne dassaha moo sàggane bakkanam waaw toroxal ko ci ñàkk jëfe yiw gi ni ñu ne ko nag kon yow mu ne way way kon fabda bi nafsi ibda bi nafsi tàmbalee sa bopp fadha an ghayha nga tere ko mbeew te it ne waaw jaabu dàq jëw jëw te boo ñëwee ñu tàllal micro yi nga naan al ghiba moom baaxul mooy lekk alalu ci yaramu sa bokk waaw jëwu alors que foo nekk yaa ngi jëw waaw dañuy ñi da ngeen a war a wóor alors que yow moom comme lu ñu waxoon rek ku la dénk potu ndaa potu meew nga ne ko tëll waaw ba pare naan gaa yi wóoruñu waaw nekk fi rek voilà loolu nag nit jiite rawatina nag suñ gën a mooy ki nga xam ne day jàngale nee na day yeewaay waaw moo laa gis ne suñu réew yi lépp lu ñuy waxal nguur yi ñu ñu jiite duñ dara lu ñun suñu image la ci fekk waxoon naa la ñun ñu leen Sénégal wallahi saa bu ñu xëyee ñu ëpp ci ñun ñu ngi ñu ngi saboot ku nekk fa nga nekk liggéey ba nga yor bu dul sa liggéeyu bopp liggéeyu nguur géeg liggéeyu keneen yi mais lu la neex ngay def ñi ci mucc bari loolu la neex ngay doo respecté dara ba pare noo mën a amee alal ci njuuj njaaj di ko def léegi yow politicien bi boo ko tuumaalee lool sa seetlu rek ah al mu'minu mir'atul mu'min comme que noonu nga mel moo tax gaa yi yow itam sa gaa yi nga dindal yow itam noonu ngeen mel rek waaw muy mburu foofu ko fëri kon nag mane ne bopp fanha an ghayha fa idha intahat anhu fa anta hakim léegi boo tàmbaleel bopp ba mu bàyyi yées yoo yële ah bu boobaa nag nekk nga ko xereñ nekk nga ko sage ndax un sage lépp lu muy wax lu ci boppam waaw lépp lu muy tere la woon day fexe simmeeku ci bi Salman gis nañ keroog wax Seydina Abu Abu Darda radiyallahu anhuma inna li nafsika alayka sa bakkan sa bopp dafa am ci wàq tàmbali loolu nag yonente may saa saa waxoon ci yeneen hadith yoon dañ ko ibda bi nafsi tàmbalee sa bopp waaw léegi yow tàmbaleel sa bopp wa aati dal qurba doxal waay jege ñaale yow bala ngay de jege ñaale sa bopp d'abord yaa ayyuhal ladina amanu lan la borom qu anfusakum seen bopp ba pare waaw yéen di yàlla fegal leen seen bopp wa ahlikum ak seeni ñañ dóora ñëw kon nag tàmbale sa bopp nga tere ko mbeewte gi mu ne fa idan tahat an bu bàyyee mbeewte gi fa anta hakimu yow tee un waaw fa hunaaka ca boobee boo defee lool fexe di koo për mew di dëppoo fay ndigleeg fay tere nga koy sori bu boobaa fa hunaaka yuqbalu ma taqul ci nit ñi di gën yombe ñu nangu li ngay wax wayuf tadaa di ko gindeeku bil qawli minka ci wax ñu tukkee ci yow wa yunfa'u wa yanfa'u wa yanfa'u muy jariñ ak ta'limu sa njàngale loolu mooy en général mais nit ki mën naa mel noonu te kenn du ko dëgg nangul kenn du dégg li muy wax waaw yonent way na gaaral nañ ma xeet yi yonent boo xam ne day ñëw yow mal xiyaam na yoon yónni ko léegi ñu ñëw ñaari nit a koy topp am yonent boo xam ne ñett am koo xam ne moom kese mooy ñëw te yonent moo féete kaw képp ku ñuy woote mbaax ñoom lépp lu daan ay séeréer nit feebaru bakkat yeeg yooyu borom bi da leen raxas bañ set wecc xamuñu ko mooy xam nañ ko di ko jàngale mais amuñu ko amuñu ko sori nañ feebaru xol yépp lañu takk lañ set wecc ñoom borom bee leen sellal ci lépp luy wàññeeku wàññeeku te dem na woote kenn wuyu ko kii ñetti nit. yaa ngi imaginer ñu ne boo xam ne ay saa dañ koo yónni Lyon niñ taw ay presque Lyon du million xam nga million wala Paris wala Dakar li ñu taw ñu ñëw ba faatu kenn nit ñi ko topp waaw am koo xam ne kenn topp moo tax lii mu wax nii mooy en général waaw nit ñi bu ñu gisee yow ngay dëppook say wax say wax di dëppook say bu boobaa dañuy gis dinañ gën a mën a jàpp wax. dina la gën a a topp kon loolu mooy ci lim joyal nit ñi def loolu en général dañuy gën a mën a dëppoo ah li nga xam ne mooy déglu la waaw waaye façon yu irresponsable yi ñu la waxoon ci jataay yi benn dégg écoutez ce que je vous dis ne regardez pas ce waxi jaaxal la waaw <laughs> parce que li muy dafa ñaaw waaw mu ne ko nag mu ne laa tanha an xuluqin ngallawaay buy tere ay jikko yoo xam ne yu yées la waaye wataati yamit lawu ngay dikke lu mel ni la ngay tere waaw yow di tere sàcc ñu fekk sa loxo dans le pot de confi de la de de la confiture lañ la fekk ngay sàcc waaw waaw ñu jàpp loxo la poche waaw dee leen dëggu ngay expliquer ngay wax lu amul di nar dee leen yërëm seen doom yi daw yërëmoo sa doom waaw dee leen nangam dee leen bàyyi lu ñaaw nit day lem ci day yem ci li xam ne moom la ko boroomam wërsëgale te yow doo yem mukk ci li sa boroom wërsëgale boo xam-xam waru la dem ci woy buur yi di leen wax neex ngir am la ne seen poche alors que yow ci nga dëkk tout ça mu ne laa tanhaan xuluqin bàyyi leen iñaan te yaa gina yaa gina yaa gina bañ woy ngëm yàlla yi ñu baax ne yaa gën a soxor ñépp koo xam ne am na dara sax wala muy commencé siiw comme que day jàngale ni yow du la neex nga commencé mer bi nga déggee say taalibe wala ñi xam ne ñoo lay déglu di ko déglu waaw innamal mu'minuna ikhwa jullit ñi kese ñooy ay mbokk kon nag fa yow ngay doxe ci loo xam ne di koy paaka nga yor di dog diggante yi di sëbe badratu tafriq waaw jiw nga xam ne grain de la discorde waaw te wax li nga xamante ne nii mooy hein luy indi division waaw yow daal nga xam ne li ngay wax yépp di ko prêter daa fekk soxlaa ngoo rek waaw riba baaxul ba nga amee possibilité ubbi ci compte ci banque bi compte boo xam ne da nga fay def dara ñu naan la day jur nga def fa sa alal sa kër yëpp daa rek ci loolu nga ko tabaxe te yaa doon wax gaa yi bàyyi leen riba wal iyaazu billah bu waree am xaalis lépp fay dagal lam tere démb bu ñeneen nekk tolloon nan leen lool non transaction boobu dafa xaraama ah. non transaction boobu dafa xaraama ah. non dafa xaraam yow nag bi nga xamee ne moo a am wala boog ñaboota ba war am mbir ma far dagal déedéet la tanha an xuluqin ngan la waay bul tere jikko joo xamante ne ju baaxul la waaw wa tatiya mislahu ngay dikke lu mel ni jikko joo jële wala moom ci boppam lu ñaaw yoo jële malhun alayk waay waay malheur à toi xam nga ne gàcce ñeel na la nekk na sa kaw ida fa'alta boo jëfee lu mel noonu azimu mooy gàcce gu mag aarun azimun alayk ida fa'alta zalik waaw kon rahima allahu taala an qaa'ili hadhihi al abyat kon mbir yaa ngi noonu la waaw ke boroom bi yàlla na yërëm aji wax jooju que ça soit abul aswad Zaalim ibn Amr ad-Duwali wala al-Mutawakkil al-Laythi al-Kinaani rahmatullahi al-jamii' ci kaw noonu ci lañu jeexale bunt bi benn xadiis bii la woon te tamit gisaale nañ ci eh, lëkkaale bi dafa leer waaw taru bugalu ak bunt bi ki nga xam ne day digle lu baax te du ko def di digle lu bon di digle lu baax ba pare ay waxam ay jëfam juuyoo noo juuna ko wuteek li muy wax kon gis nga bugal mu mérité day châtiment taru bugal mi nga xam ne moom la ko ci borom bi di xaare nekk safara waa safara ñun ñëw géew ko jaaxle ba fàtte jamono jooju ñoom li leen dal metti bi ñu nekk ngir yéemu ci kii nga xamante ne nii ñu ñëw wër la tellement dañuy jaaxle naka nga doon prêcher la bon parole ba pare tu finis ici dans l'enfer nan nga doon waxe lu baax di digg lu baax di tere lu bon ba pare mujj fii loolu nag képp kenn ci ñun ku nekk war naa nekk loo xam ne da koy teg nasba aynayk sa kanamu xar ba sa xar kanam nga teg ko sa diggante bët yi saa su ne bu mu jóge ci yow nga koy bàyyi xel te fexe dëpp dëppook loolu kon nag ñu ñaan borom bi mu daal di ñuy musal ci façon yi mel ni insha allahu taala bii di ñëw ñu dugg beneen garab beneen bunt beneen chapitre boo xam ne moo la al imaamu <clears throat> an nawawi rahimahullahu taala di